léegi kon hadis bi ci tegal imaamu al-Haafidu Nawawi rahimahullahu ta'ala muy indi hadis numéro 682 ne wa an Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-hayaa'u laa ya'tii illaa bi khayr muttafaqun alayhi wa fii riwaayatin li Muslim rahimahullah alxayaau xayrun kulluhu aw qaal alxayaau kulluhu xayr kon alimamu alxafiz annawawiyu rahimahullah di indi ñaareelu xadis ci kitaabul adab baabun muy garab gi ñu nekk muy quatre-vingt-quatre baabul xayaa'i wa fadlihi wal xassi ala taxalluq bi ñaareelu xadis mu ne waan Imraan ibn Husayn mu ngi jëlee ci xadis boo xam xadis bi ci saxaaba boo xam ne muy xadis numéro six cent quatre-vingt-deux Imraan la tuddoon di doomu Husayn ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba la ñu woon mook baay ji radiyallahu anhuma annahu qaala nee na mu ne qaala wax na rasulullah yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne alxayaau kersa de laa yati du dikke du indi illaa bi xayr waaw mooy yiw kese la lay indil yow mi nga xam ne kersa nga def jikko mooy sa jikko moom nga làmboo xamal ne kersa ak yow mi koy làmboowul xamal ne kersa moom du indi hmm? du indi conséquence yi mu lay jëf lépp lu baax la waaw am kersa dugg ci leer nañu naan eh, eh, c'est sa pudeur qui l'a trahi quoi non non loolu amul <laughs> yiw kepp waaw mu ne hadis bii lay indi muttafaqun alayhi la de al imaamul aabidu al buxaari yu naka noonu al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi mu ne waaw non wa fi riwaayatin mun li muslim mu ne xadis bi nag am na lu ñu ko soloowee imaamu muslim rahimahullah foofu dane alxayaau xayrun kullu yonent way sa sam da foofu dane ko alxayaau kersa xayrun yiw la kullu léppam yiw la waaw kersa daal wala yépp dans tous ces aspects wala sous tous ces aspects mbaax la c'est un bien waaw aw qaala mu ne alxayaau kulluhu xayr li nga xamante ne mooy kersa léppam léppam yiw la yéppam rek yiw la kon saydna imran ibnu husayn anhuma mu ne qaala rasulullahi kon eh, eh, waaw ci riwaayu imam muslim wa fi riwaayu alxayaau kersa de xayrun yiw la kulluhum boo leen sa aw xayaau aw qaala wala mu ne alxayaa kulluhu xayr kersa moom léppam yiw la waaw léppam yiw la léegi nag laaj bu njëkk bi kon mooy est-ce que ash-shaykhaani kese ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ di al imaamu ahmad ibnu muhammad jiitu woon na leen ci waaye naka noon seen mbokku taalibe al imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullah alayhi daal na koy solo al imaamul buxaari mune haddasanaa Aadamu mooy Aadamu ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan Abul Hasan al-Asqalaani al-Khuraasaani al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala mune haddasanaa Shu'batu mu nekk leen nettali mooy Shu'batu Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin an Qataadata moo ko jëlee Qataada ibn Di'aamata ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a Abul Khattaab as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Sawwaar al-Adawi moo ko jëlee ci Abu Sawwaar al-Adawi al-Basri ñu wuute ci turam ñii ne Hassaan la tudd ñii ne Hurays ñii ne Munqidh wallaahu ta'aala a'lam al-Basri qaala mu ne sami'tu Imraan ibn Husayn mu ne dégg naa Imraan ibn Husayn ibn Ubayd eh, nekkoon saxaaba al-Ka'bi al-Basri bokkoon ci waa Xuzaa moom nii moom ak baayam yëpp ay ay ay ay saxaaba lañu hmm? moom ak baayam ay saxaaba lañu waaw moo la al imaam az-Zahabi mu ne aslama huwa wa abuhu wa abu Hurayrata ma'an waaw moom ak Abu Hurayra ñoom ñoo tuubandoo mooy kon ci septième année bi ci jamonoy Xaybar Euh, euh, euh, te mu nekkoon ku am ku ku baax moo al imaam al Hasan al gisoon nañ ñu ne woon Basra ñoom <laughs> Maqil ñoom kii nu mu tudd Abdallah mu Mughaffal ñoom Aïd ca ba ñuy wax ci mbiru Ubaydillah waaye moom mii it foofu la ne woon moo tax al Basra moo tax kii nekkoon na ko juge juge moo euh, moom da wax ngir Seydina Umar radiyallahu anhu moo ko fa yebaloon waaw ngir mu jàngal leen fiqh ñoom xamal leen seen diine waa Basra fële ci Iraq al imaam al Hasan al Basri da doon waat naan ñëwul ma qadima alayna alayhim al Basra xayrun lahum min Imran ibn Husayn waaw mu ne waa ngi waat ne amul kenn ci sahaaba yonent bay sar sab ñi nga xam ne ñëw nañ dégmal ci Basra fii ku gën ki nga xam ne mooy Imran bi ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hayaa'u la ya'ti illa bi khayr fa qaala Bushayr xoola xoola riwaaya bi xam nga Riyaad bi lii rek leen bi ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal al-hayaa'u laa yàtti illa bi xayr mais eh, eh, eh, imaamul Buxaari di nettali mu ne bi Seydina Imran ne yonent bay saa saam nee na alxayaau laa yàtti illa bi xayr waaw kersa moom doon di lu dul yiw fa qaala Busayr ibn Ka'b benn waaye bu naan Busayr ibn Ka'b <laughs> Busayr nag Busayr daa xaw a miin di def yu mel nii boobu <laughs> la newoon Basara <laughs> waaw ah. <laughs> euh, boo bon maanaam boo fàttale ko man wax boo fàttale ko parce que affaire boobu noonu euh, kiiwuñu ko woon quoi mooy après après après après la waaw après te imam Muslim indi na ko ci euh, li nga xam ne mooy muqaddima bi quoi naka noonu sëriñam ak imam <laughs> ad-Daarimi ad-Daarimi <laughs> bu Seydu dafa ñëw benn bés hein après Ibn Ka'b ñëw ci Ibn Abbas quoi après di di ko nettalee xadis Ibn Seydina eh, eh, eh, Ibn Abbas naan ko ayib aliya al xadis al awwal <laughs> naan ko baamuwaatal ma euh, xadis bi nga jëkk wax. Euh, léegi bu koy wax Seydina kii naan ko euh, Ibn Abbas topp ko rek naan ko baamuwaatal ma baamuwaatal ma <laughs> baamuwaatal ma. ud beneen bi ci ud li hadiisi kaza wa kaza fa aada lahu thumma haddathahu fa qaala lahu ud li hadiisi kaza wa kaza fa aada lahu fa qaala lahu ma adri léegi mu topp ko rek mu wax mu ne ko waxaatal waxaatal delluwaatal Ibn Abbas naa ko delluwaatal muy dellu léegi rek bu seeri jekk mu ne ko mais man li ma xamul mooy sëriñ bi xaw ma yow ma adri a arafta hadiisi kullahu wa ankarta hada wa ankarta hadiisi kullahu wa ankarta hada ne ko man man li ma wóor li ma xamul mooy est-ce que sama yow sama xarit yi ma lay wax nga naan ma baamuwaatal ma moom da nga koo xam waaye yeneen yi yi nga ma naan baamuwaatal nga xam bii mais yeneen yi xamoo leen quoi wala boog sama xarit bii képp nga xamul moom nga kii euh, bañ nanguwoo ko nangu yeneen yi xam leen Ibn Abbas ne ñun inna kunna nuhaddithu an rasulillah sallallahu alayhi wasallam in lam yakun yukzab alayhi fa lamma rakiban so annaasu sooba wa zalul wax nañ ko fan yee biñ waaw <laughs> ah, bi ñuy wax naan nit da ngay wóorlu eh? li nga xam ne moom la Abdurrahman waxoon ibn abdi eh, ibn abdi rabbil kaaba waxoon <laughs> sëriñ mi ne ko Ruzayq yow yii yaa ko déggee yaa ko déggee yow yii yaa ko dégg ci eh, al Ashja'i mooy kii Euh, Awf ibn Malik yow yaa ko ko dégg yaa ko dégg taxawoon nañ ci bi naa euh, baag na ko ñun dañ doon nettali jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono bi nga xam ne nit ñi doonu ñoon jàpp li nga wax yóbbu ko da def koy nar waaye bi nga xam ne nit ñi nag dañuy yenu euh, war lu metteek lu nekk jaral na leen ko di nettalee ko wax naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu bàyyi moo tax bu Busayri mii léegi nag Busayri même Busayri moom la mais lii moo jiitu Ibn Abbas ndax Ibn Abbas après la ko ñëw ah ndax Imran dafa yàgg Seydina Omar bi mu nee xalifa la ko fa yóbbu woon la ko fa waxoon mu dem ah, alors que Seydina Ibn Abbas mu ngi woon foofu jamonoy Seydina Ali bi mu nee xalifa gis nga kon distance bi radiyallahu ta'ala Busayri même Busayri moomu nag Ibn Ka'b <laughs> Busayri <laughs> kon ñëwaat ci xadiis bi Seydina Imran ne yonent bay saa saa nee na al laa ya'tii illaa bi xayr kersa daal du andi lu dul yiw fa qaala Bushayr ibn Ka'b Bushayr naan innahu maktuubun moom de bind nañu fil hikmati waaw bind nañ ci sagesse yi ci téere yi sagesse yi anna minhu waqaaran kenn ah kersa de diñ ci amu ak téyu waaw wa minhu te bokk na ci liñ tamit am na ci liñ ci amee as sakina ko waaw mooy ak dal fa qaala imran imran mer ibnu Hudayr uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa tuhaddithuni an suhufika sayna imran mer man lay nettali daal la yeneen may sax saam nee na nga may nettali di jële ci sa këyit yi nga yor <laughs> sa këyit yi mais imran dafa meroon sayna imran radiyallahu ta'ala anhu wa arda way naka lañ naan yonent bay sax saam nee na ngay nga nga koy gaaral yeneen i wax yoo xamante ne naan bind nañ ci ci xikmaat ki ki kayit yooyu voilà Seydina Imraan mer moo tax xoolal xoolal eh, fii la ci imaamul Buxaari yëpp xoola xoola imaamu Muslim moom li mu ko indee Euh, moo wax nañ na mu tabax mu ne kitaabul iman la gonde baabu bayaani adadi shu'abil iman voilà mu ne haddathana yahya ibn habib al-harisi imam muslim rahimahullah mu ne nettal yahya ibn habib al-harisi mu yahya ibn habib ibn arabi al-harisi euh, euh, abu zakariya ash-shaybani al-basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana hammad ibn zayd mu nekk ñu nett mooy Hammad ibn Zayd de Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami al-Basri al-Azraq rahimahullahu ta'ala an Ishaq wa huwa ibn Suwayd mu jëla ko ci Ishaq imam Muslim ne mooy ibn Suwayd di Ishaq ibn Suwayd ibn Hubayr al-Adawi at-Tamimi al-Basri rahimahullahu ta'ala anna Aba Qatada haddatha kana Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i ma ne non non kii kii kii kii kii la kii tabi'i la du saxaaba abu qataada al adawi al basri voilà moom la léegi euh, euh, moom euh, mu ne moom dafa nettali qaala mu ne kunna inda imran ibn hus ibn husayn fi rahtin minna mu ne wala <laughs> riwaaya muslim bi moo gën a dugg ci détail yi abu qataada al adawi al basri tabi'i nekkoon taalibi di saxaaba yi bokkul ak Abu Qatada saxaaba bi euh, euh, al ibn Rib'i ibn Baltum ibn Baltuma al Ansari bokkul ak moom ah radiyallahu anhu ci Abu Qatada bi tabi'i la adawi la basri la qaala mu ne kunna inda Imrana ibn Husayn fi rahtin minna dañoo masoon a nekk ci benn mbooloo nekk ak Sayyidina Imran ibn Husayn mu ne wa fii naa Bushayr ibn Ka'b te Bushayr mi ñu la doon di doomi Ka'b mu ngi ci woon fa haddathana Imraan yawma idin sayyidina Imraan nettali ñu hadiis Yonent bi saa saam qaala mu ne qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-hayaa'u xayrun moo tax mu nga gis eh, ci imaamu eh, mu ne wa fii riwaaya imaamul eh, Nawawi ci Riyaad bi rahimahullah mu ne wa fii riwaaya ah, li Muslim al-hayaa'u xayrun kullu mooy fii voilà mu ne kon Imraan ne yonent bay saa saa nee na alxayaa kersa xayrun kullu waaw léppam yiw la qaala aw qaala wala boog mu ne alxayaa kulluhu xayr moo tax mu ne waaw ci riwaay imaam Muslim aw ah, ah, wa fi riwaay ci Riyaad bi wa fi riwaayatin li Muslim alxayaa xayrun kullu aw qaala alxayaa kulluhu xayr gis nga moom la fii mooy bii nii bu bu ah, bii nga xam ne ci Abu Qataada mi taabi'i bi rahimahullah la jaar mu ne wala boog Imraan ne. alxayaau kulluhu xayr wala boog dane yonent bi saa saam dane alxayaau daal kersa kulluhu léppam xayr yiw la fa qaala Bushayr ibn Ka'b Bushayr ibn Ka'b ne inna la najru fi ba'd al-kutubi aw al-hikam anna minhu sakina wa waqaaran lillahi wa minhu da'f lii moo ko gën a merloo nag waaw gis nga imam Muslim fii riwaayam bi jazaahu llahu xayran moo gën a leeral li tax Seydina Imraan mer waaw mooy mu ne Ah, Busayr ne ibn Ka'b inna la najru dëgg-dëgg ñun de dinañ fekk fekk nañ fi ba'di kutubi ci leen téere yi mooy téere yi sagesse yi fi romb ak yi nga xam ne ñu naan walla téere yooyu moom walla c'est de la sagesse nangam ak nangam waaw awil hikma wala ci sagesse yi anna minhu que ne bokk euh, euh, dina tukkee ci kersa sakina ak dal wa waqaaran lillahi ak téyu ngir yàlla waaw waaye wa minhu da'f waaye gis nañ ci téere yi que waaye nag kersa am nag faiblesse du ci ne de xam kii mu ngi jaawale lan liñ la doon wax ci bi ñuy tàmbali bunt bi ne la en fait euh, mooy ruus li wolof naan ruus ak kersa <laughs> loolu la gis yéen tey kaala mu ne foog xasima euh, Imraan hatta marrata aynahu Seydina Imraan na ngi mer ba bët yi commencé xonq waaw Allahu akbar wa qaala mu ne. alaa ara uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa tu'aridu fii ne ko ndax gisuma yow ma lay naan yonent bay sa saam nee na nga nga koy gaaral ay yeneen wax yu wuute yi nga xam ne moom la yonent bay sa saam wax qaala fa aada imran al hadith sayna imran ba amuwaat hadith bi li yonent bay sa saam wax qaala fa aada Bushayr Bushayr tamit daal di répété waat waaw loolu moom dooy kersa ne waaw am naa la najudu fii kutubi awil hikmati am na minu sakinatan wa waqaran lillahi wa minu taaf tamit ci lenn téere yi voilà que ne moom kersa euh, voilà am na ak teeyu am na ak ak dal waaye am na ak ak ak faiblesse way neera <laughs> foog xadiba Imran mer qaala fa ma zilna nag mer ñoom taalibe yi àndoon ak moom ak do Busayr nekk ci seen biir di wax lii ñu koy dalal quoi mu ne fama zilna ñoom Abu Qatada nee na deñu naqulu fiihi ah di wax ci mbiru eh, di ko dalal ci eh, dalal xelam ci côté Busayr naan ko innahu minna de yaa Aba Nujayr waaw naan ko ah loolu moo doon dàkkantalu Seydina Imran waaw ah innahu minna de yaa Aba Nujayr waaw Abu Nujayr mooy Imran Serigne bi ah moom ci ñun la bokk de mooy yorul pas-pas bu bon quoi innahu la ba'sa bihi waaw moom am pas mal ah, moom moom moom bon xaw ma lu ko jàpp tey mu wax nii mais il fait partie de nous ah, nekkul koo xam ne vraiment dañ ko xam ne ay nitu bidaaw ak yooyu mais <laughs> bokkul ak ñi ñuy tuumaal di naafiq wala zandaqaaku bidaa gu yées waaw <laughs> waaw <laughs> waaw waaw léegi euh, euh, lii moom la ñëw moom la. Euh, gis nga kon euh, euh, jàngat yi dina am solo léegi kon lii nii la ko ñoom al imam kon gisaan lañ ci wa fi riwaayatil li muslim mooy riwaaya bi léegi léegi ñu ñëw nag ci njàngat yi mooy kon lëkkaaleem ak bunt bi baabul xayaa wa fadlu wal xas ala bi mooy ngëneelu kersa parce que nanti may saab saab na kersa léppam yiw la te kersa du andi lu liiw kon jeex na alxayaa xayrun kullu amul ak li yenn suraax yi naan bon amaana peut-être que alxayaa u xayrun kullu parce que ñoom dañu sóoraale li doon wax naan kersa ak ruus kersa ak ruus waaw kersa ak ruus bokku na voilà mooy que ne waaw léeg-léeg nit ki ak boppam mën na koo bàyyi parce que daa am kersa loolu est nekkul côté boo xam ne du côté bu neex waaye kon comme que li ñuy indi malgré loolu dañ indiwaale lu baax kon mën nañ ne ndax bu ko bàyyee koo xam ne. Abdullah imagine koo xam ne dafa am bor dafa lebal nit alal waa ji daal mel ni ba mu ko lebee ba mu lebal ko ko daa mel ni ci la fàtte affaire yi waaw alors que waa ji ko lebaloon jamono jum ko soxlaa jot na mu soxla ko lool waaye waa ji daal saa bu moom mel ni waa ji dafatu ci xelam waxatu ci kersaam tax waxu ko dara ñu ne mais loolu conséquence boobu xam nga loolu tamit bon léegi amaana kooku bu dee da koo yelloo bàyyi du ko bàyyi léegi nangam ak nangam dañ naan la loolu lépp ak luñ ci man di wax mooy alxayaa moom du ëndi lu dul yiw waaw waaw du ëndi lu dul yiw léppam yiw la waaw léppam yiw la loolu doy na doy na teraanga mooy kersa doo ci ne moo taxoon yonent may saa wax waajee ne ko daaxu waaw bàyyi ko fa inna alxayaa min al iman ndax gë euh, kersa ci ngëm yàlla la bokk waaw kon moom du andi lu yiw ba pare mu ne alxayaau xayrun kull kersa kersa yiiw la léppam yiiw la alxayaau kulluhu xayr li nga xam ne mooy kersa léppam yonent bay sax sa lool lil umum la amul kersa loo xamante ne ni dañ naan lii lu péjoratif la lu négatif lu loo xam ne neexul wala baaxul lu jóge lu baaxul lu jóge ci kersa loolu amul léppam yiw la waaw léppam yiw la waaw léppam yiw la waaw kon nag mu ngi noonu waaw mu ngi noonu allahu akbar kon léppam yiw loolu doy na kon teraagaay ki nga xam ne da koo jikkoo wala noonu la mel waaye eh, eh, yor jikko yu kawe yooyu allah noonu al imaam indi ko xadiis bi fii di wane ngëneelu kersa yiw ngay ut te nit ku baax ku ne yiw ngay ut jullit bu ne yiw ngay ut fexeel nga kersa nga am kersa kersawul boo kersawul lépp lépp loo ba xam ne baax lay doon baax lay doon waaw kon kay loolu tey ñaax nit ñi kon aywa benn mbir a ngi boo xam ne boo ko jikkoowee lépp lu tukkee ci moom yiw lay doon ngir yow mooy kersa léegi nag ginnaaw loolu kon gis nañ lëkkaale mu des li Busayri di wax mooy loolu duy teggin waaw te Seydina Imran looloo tax mu mer waaw naka la lay waxe yonent bi alayhi salaam nee na nga naan inna ñun la najidu fii ba'du kutubi mooy loolu ñàkk suu adab la tudd ñàkk teggin bu rëy rëy rëy loolu moo tax sëriñ bi di Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu daal di mer ba ñaari bëtëm yu xonq gis nga saxaaba yi ñoom loolu da doon crise loo waaw yon ñu ne yonent bay saa saam na nga naan mais diw tamit waaw comme ni koy dégge ci juxaale suñu façon yi jamono yi nga xamante ne nii jamono yu réer la bu baax waaw gaa yoo xam dag naan alquran nee na ñu naan bon voilà mais aussi euh, bon euh, euh, Descartes aussi il bien il bien mentionné dans son discours nangam ak nangam loolu façon loolu ñàkk teggin la parce que waxu yàlla ak waxu yonent bay saasaam dafa féete kaw waxu keneen waaw du waxu nit même bu dee nit ku baax la moom mooy leeral moom mooy ñëw di appuyer waxu yàlla déedéet loolu moom moom mooy ñàkk xam dara waaw nga ne aaya bi ñuy wax nga ne waaw aaya bi loolu mu wax noonu la ndax sëriñ diw sax waxoon na walla yaa bi la ah aaya bi noonu la ndax parce que sëriñ diw waxoon na loolu mooy aaya bi daa nekk dëgg parce que Serigne diw moom waxoon na lu mel noonu loolu xoolal waa ji mu juutale affaire bi waxu ku dul yàlla lañ war a jël mu topp waxu yàlla ñëw nga juutal ko waaw wala iyaazu billaah te akam bari léegi waxuma ñi nga xam ne ñoom dañoo sànk nan la ay comme voilà Confucius quand même l'avait bien dit voilà voilà que vraiment être nangam ak nangam alors que ñu naan yonent lay sa sam nee na waxu yàlla ak yonent bi saa salaam bu xasee ñëw jeex na waaw waxu keneen koy indi day gina nekk ro- ronu ci seen wax te tamit di leeral lañu wax waaye waru la ñëw di contredire mbir mi walla mel ni yow waxu yàlla ak yonent bi salaam dañ koy dëggal parce que diw nee na waaw waaw loolu ay suu adam ak ñàkk xam dara la bu seydu loolu la def mu nekk ak suu adab goo xam ne moo tax Seydina Imran radiyallahu anhu bëtam yu xonq cur ndax mer fa ghadiba Imran hatta marrata aynaas waaw te moo yey mooy képp koo xam ne jullit bu ne da nga war a am fiiraangi ci sa diine alquran doo ko jëndeeg dara waxu yonente may sa sa doo ko jëndeeg dara waaw nan lay waxe yonent ay saa saa ne yiw na waa ji naan ñun jële nañ ci sa ci ci ci yenn ci téere yi wala ci sagesse yi kënee sakina de am na ceeg waqaar waaye wa minhu da'af am na ak faiblesse alors que yonent ay saa saa ne léppam yiw na yow nga am na faiblesse walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah ñuy wax Seydina Imran répété waat hadith bi moom mu répété waat li mu wax comme quoi am na nit ñoo xam ne ils sont têtus dans Euh, ñàkkub yar waaw waaye tamit nga gis mbokkam yi muy taalibe yi euh, ni nga xam ne noonu lañ doon fexe dalal Seydina daan ba ni nga xam ne ci lay dalal mooy bu nee gisee sëriñ bi nekk ci temps mer ndax yàlla loolu mooy al loolu la yonent may sa salam kaana yardabu lillah wa yarda lillah waaw da doon mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla képp nag koo xam ne ne nga yaa ko fi toogal te loolu mënoo noon doo ko baax wala matoo doo ko mat jamais Seydina Imran radiyallahu anhu gàcc nga laa ma ngoog jazahullahu anil islami xayra mu mer waaw yonent bay saab saa wax li muy wax nga naan yoo fii daaf jële nañ ko ci yenn téere yi yan téere waaw d'ailleurs Montesquieu l'avait bien euh, montré dans son nangam ak nangam wal iyaazu billah day d'ailleurs Kocc ma waxoon na ko nangam ak nangam wal iyaadu billah ba pare eh, yow nga ñëw sax ba ngay wax waxal sax loo xam ne dafa <laughs> dëppoog wax ji kese nga ñëw di wax loo xam ne daa contraire ak li yonent ba lay saar saa wax allahu akbar di ci dugal naan daa am <laughs> hmm, leneen quoi Euh, di euh, lu dul noonu alors que yonent bay saa saa am ne léppam yiw la yow nga bëgg fee wax wax joo xam ne day wane ne loolu euh, du léppam du yiw ndax am na genn genn faiblesse te jógewul fen lu dul ca téere yooyu sagesse yooyu nga ko jële problème dafa am mooy bi biñ la doon wax sànq loolu lañ deful waaw mooy abus de la ñu koy tuddee kersa alors que loolu du kersa moo tax ñoom al imam Abu Amr ibn Salah rahmatullah alayhim ak ñu mel ni ñoom ne mukk loolu du kersa waaye loolu nu mu nekk kersa non non non loolu maana la nga la gis loo xam ne danga koo war a bañ ak loolu nga ne du ko bañ parce que diw mi fi ne wala duma ma bi du ma def lu baax parce que dama am kersa julli jot na doo jóg julli diw julliwul man am naa kersa jóg déedéet loolu mu nekk kersa amoo kersa da ngaa ruus ruus bu yées nga lan loolu xawar la nga naan la loolu kay maana la waaw war <laughs> a sëy na Imran mer waaw waaw ah. fala tadribu lillahi al-amsal sa eh. borom bi mu waxee qaala allahu as-sam'u wat-ta'a wa qaala rasulu was-sam'u wat-ta'a waaw wax ak ku ko man di wax bu juuyoo seen wax dañ leen di tege nee kaa'inan man kaan ak ka ko wax ku man di doon amul wala mooy sëriñ di wëg mooy wàllu na nekk ku la neex nga naan lan paquet jëlal wàllu yu nga boole leen bés bu waxu kenn ci ñoom wala ñoom ñépp wuteeg waxu yonent bay saa saam wax la ñuy jël teg ko nele te kenn ku nekk ci ñoom loolu nga doon wax ida xaalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alayhi wasallam fadribu urda a haid la imam abu hanifa doon wax aw kama qaal bu sama wax waaw wuteeg waxu yonent bay saa saam jël sa wax fëgg ko ci miir bi nee leen ko rimb ci miir bi maa leen ko wax man abu hanifa waaw waaw ida xaalafa qawli alxadiis fa sama wax mooy mooy xadiis bi mooy mazhabi kamaa qaala imaamul Shaafi'i yow kamaa qaal waaw sama wax bu wuteeg xadiis bu wér sama wax bu ma ko kenn askanale bu may dund bu ma feet bu ma génnee àddina sama wax léegi mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam sama wax mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam léegi yow nga ñëw naan voilà fekk nañ ci les téere de sagesse d'ailleurs yàlla tere nga may wax ñoo xamante ne nii. ay kuffaar yu yées woon yoo xam ne dañ doon xalaat dëgg la am na lu leen yàlla may ci wàllu xalaat pensé ay penseur nga ñëw di jël seen wax yooyu di ko di ko di ko gaaral ci alquran di contredire loo xam ne moom la alquran wax moom la sunnatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wax loolu lu garaaw la kon al imam al hafiz an-nawawi rahimahullahu taala kon al imam al hafiz an-nawawi mu indi hadith bi nga xam ne mooy troisième hadith dañ koy wax li tax taxawuñ nag dañ koy wax jàll parce que hadis bi daal di tëj insha allah gisoon nañu ko mu ne mooy hadis numéro 683 mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah wa adnaaha imaatatu ladaa an at-tariiq wal hayaa'u shu'batun min al-iimaan muttafaqun alayhi al-bid'a bi kasri al-baa wa yajuuzu bi fathihaa wa yajuuzu bi fathihaa wa huwa min as-salaasa min as-salaasati ilaa al-ashara wash-shu'ba al-qit'atu wal-khasla wal-imaata al-izaala wal adaa maa yu'dii ka hajarin wa shawkin wa tiinin wa ramaadin wa qadarin wa nahwi daalik kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ngi hadis bi mu ne wa an Abi Hurayra 683 mu ne mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasuulallahi kan dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na al iimaanu ngëm yàlla bid'un bidon mu ne bidon ci suuf bi kasril ba'i wa yajuzu fathaha mu ne dañ koy binde bi ba bi nga def ko bi waaye mën nañ ba ba tamit mu ne loolu mën naa ne mu ne wa huwa tamam bidon mina salaata ñett lay tàmbalee jëm ashara mooy kon diggante trois jëm na jëm dix mu ne loolu kon bidon wa sab'una kon diggante soixante treize jàpp ba soixante dix foofu lay nekk ah aw wala boog bidon wa situna wala mu ne bidon mooy lu toll noonu soixante treize ba soixante dix soixante dix neuf ndax du dem euh, ba ba ba ba ba euh, ashara jëm dix léegi wa situna mooy soixante waaw soixante quatre soixante trois soixante quatre soixante cinq soixante six soixante sept soixante huit soixante neuf Eh, ba ñoom ay soixante-dix ak yooyu wala fële quatre-vingt mais ci ashara la yem mu ne wasittuuna shu'ba ay pàcc ay branche waaw loolu mu ne fa afdaluha li ci gën nag ah li ci gën li ci gën qawlu laa ilaha illa allah mooy waxu la ilaha illa allah wa adnaha ba ca gën suufe gën a féete suuf mooy imaatatul adaa an at-tariq daldi toxal al adaa te suuf mu ne ash-shu'ba ash-shu'ba si wa situna shu'ba mu ne ash-shu'ba mooy al mooy ak dog wal xasl ak euh, jikko kon bi doon wa situna shu'ba mooy branche waaye mooy ay jikko waaw la i la ngëm yàlla daal di xaajale ko mu ne kon bi ci gën a suufe kon bi ci kawe gën a mooy laa ilaha illallah wal hayaa kanta mu ne wa wa non waat naa bi ci gën a suufe imatatul adha an at-tariq imatatul adha an at-tariq mooy imatatul adha an at-tariq voilà mooy di toxal mooy al izala mooy toxal wal adha mu ne maa yu'di lor mooy lépp loo xam ne day lore ka xajar kom xeer woo xam ne daa nekk ci yoon am roche wa shawkin wala ab dég wala luy jame wa tiinin wala ban boo xam ne mu ngi ci yoon wi tooy xepp wa ramaadin wala loo xam ne ab duum la wa qadarin wala salte wa wi daalika yu mel noonu waaw bi ci gën a mooy nga toxal loolee boo ci gisee ci yoon bi nga man koo toxal nga def ko anit tariq wullif yoon wi mu ne wal xayaa u yeneen way saa saa ne na kersa shombatun jikko la shombatun branche la shombatun pàcc la minal imaan yi ci li nga xam ne mooy ngëm yàlla mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al Bukhari al imam Muslim solo nañ ko gisoon nañ ko hadis cent vingt cinq comme niñ ko tudde woon ci baabun fi bayaani kasrati turuqil xayr indi woon na ko hadis cent vingt cinq mu doon at-taasi anhu radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al imaanu bid'un wa sab'uuna aw bid'un wa sittuuna shu'ba fa afdaluha qawlu laa ilaha illa allah wa adnaaha imaatatu al adaa an at-tariiq wal hayaa shu'batun min al iimaan ñoom muttafaqun alayhi waxoon nañ leen ni ñëw hadis numéro six cent quatre-vingt-trois ñëwaat na walillahi alhamdu wal minna kon lépp lañ caa waraana wax loolu waxoon nañ ko foofee dañ fay dellu inshaa allahu taala kanta lëkkaaleem ak buntu bii di wax ci baabul hayaa'i wa fadli mooy leer na mooy ngëneelu li nga xamante ne buntu kersa ak ngëneelam ak di ñaax nit ñi ñu koy jikkoo mooy yonent bay xamal na nañu kat ndeke kersa soobatu jikko la minal iman ci jikko yi nga xam ne ñoo formé ngëm yàlla waaye branche la ci garabu yàlla moom ab pàcc la ci kon loolu doy na teraanga di di ñëw insha allahu taala ñu daal di jël xadiis bu mujj bi